a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaa amma ba'du fayaquulu ash-shaykhu abul mahaamidi ash-shaykhu ahmadul xadiim alayhi ridwaanu albaaqi alqadiim fi qasiidatihi masaaliku aljinaan fi jamci maa farraqahu addaymaani radiyallahu taala anhumaa wa ardaahumaa fi albaab althaalith fi aladabi walfadaa'il wa adabul akli wa mithlu siwaak muwakkadun inda salaatika mu ne kon fii lañ ñemoon ba léegi sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu doon wax li nga xamante ne nii mooy adab tegginu biti yi nga xam ne moom la cam si ki nam ma dem ci boroomam jullit bi duukuur wala meloo waaw hein bu dee ne yàllaa ko tax a jóg waxoon nañ la dina ci lim ñaar fukk ak juróom vingt-cinq ñu ngi woon ci eh, adabul akli moo doon juróomeel bi cinquième bi waaw bokk na tamit ci adabul akli ndax waxtu wee ñu njor njattoon mooy nit ki bu tibbee dara ba seex mu bañ a ñaag ñaag yoo xam ne mu ëpp loxo bi ne tibb lu doy lu yem bu dee ne loxo lay lekk waaw bu mu def duy ko dugg yi ba bu ko yëkkatee muy wadd fu nekk mu sex te bu sexee na mi lekk li muy lekk ba mu jeex mu door cee teg beneen waaye bu mu jiiroo di xëccoo waaw façon yooyu nga xam ne teg bool bi rek ñépp tëbandoo ci loolu moom loolu du rafet waaw te loolu day wane ñàkk yaru ña nga xamante ne mooy yarub lislaam newul ca ñoo ñi jiiroo xëccoo jàpp na yow li baax yaa ko war a yor tax lekk gi daal yow xalaatoo ñeneen ñi ngay njëkkante non non loolu du jikko yu baax waaw ku mel noonu nag mënoo ñëw ba koy may may sa doom wala nga koy takkal soxna naan dama koo yar ci diine sunnaas ah, diine yàlla ak sunnaas muhammad sallallahu alayhi wa sallam déedéet yow xam nga ne kooku yaroo ko yarub diine ndax yu teeraateer yi sax xamaloo ko waaw te bu lekkee ba pare balaa raxasu bu bu dee loxo la lekkee bu mu jël rek lépp takk mu dugal ko ci noonu na ko mar ba pare waaw ba yi ñu set mu door a raxasu mu ngi noonee kon nag wa kon ginnaaw euh, tegginu lekk wa mithluhu moom lu mel ni moom as-siwaak li nga xam ne mooy soccu waaw nga xam ne yonent bi alayhi salaam du ko doon mu ne mu akkadan nekk loo xam ne nag soccu moom lu ñu feddali la inda salaatika rawat boo boo fa ngay ba booy waaj a julli fa ha jëlal ma lii ma la wax waaw ndax yonent bi alayhi salaam moo wax ci xadiis sayyidina Zayd ibn Xaalid al radiyallahu taala anhu wa qad rawahu al imaamu ahmad mu ngi ci sunanu al bi kii abu daawud ak tirmidi rahmatullah alayhima mu ne yonent bi alei satu salaam ne lawla an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis-siwaak 'inda kulli salaa waaw bu dul woon ne damay bañ xatal ci sama xeet konoonte kon dinaa leen digal li nga xamante ne mooy euh, soccu fa bu ñuy waaj a julli saa su ne te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa bari woon lu mu doon digal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saxaabaam yi ñi nga xamante ne mooy soccu ba moo tax moom aleyhi salaatu wassalaam ne man nag mu leen ko ne ad siwaaku matharatun lil fam mardatun lir rabb mu ne as siwaaku li nga xam ne mooy soccu ah laabal lil fam mi li nga xam ne mooy lil fami ngir gémmiñ martaatu luy may ngërëm la du borom bi kontaan la li rab bi day indi ngërëmu borom bi waaw te tamit yonente mi alei saatu ni mu waxee am na yeneeni xadiis yuy wax ci wàllu li nga xamante ne nii mooy eh, que ne soccu nañ tamit nit ki di soccu inda kulli wudu comme nañ ko jëli seydna abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na lawlaa an ashuqqa alaa ummati la amartuhum bis-siwaak 'inda kulli wudu voilà mu ne bu dul woon damay bañ a xatal ci sama xeet de kononte kon dinaa leen digal sotti fa bu ñuy waaj jàpp wu ne waxoon nañ ma nag lool boo rayee jàpp bañ doon gis na nañuy jàpp non lool ci fële la woon ci tafsir bi boo ko rayee mooy defoo ko soccoo boo paree fokk nga def loo xamante ne nii du sunna voilà mooy di jàpp jël sa baaraam ñëw bay raxas sa gémmiñ guux ndox mi jël sa baaraam dugal ci biir loolu xam nga yonent ma sa sam doonu doon jàppe noonu nga ne ma ya ma la way ban <laughs> mais loolu loolu ñépp yi def la way ma ne la après <laughs> ah bu ko ñépp di def nag loolu mooy wane na kon ñu dëgg-dëgg njàppum yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxuñu la ne jàpp ku def noonu jàppam baaxul de waxuñu la loolu dañu ne yonent bi saa saam doonul woon jël baaraamam di ko dugal ci biir gémmiñ gi di pour jàpp doonu koon def day dug day tibb ndox mi ah ci kaffam tenqam guux gis nga bu guuxee noonu lay enchaîner ci bakkan bi lay dell lay yóor bi day guux leen li enchaîner ci bakkan bi yëngal mu dugal ci bakkan bi yëngal ko comme booy galax ndek noonu lay def mais baaraam du ci dugal dara yëngal ko yëngal ko yàbbi ko ba pare daal di jël loxo càmmoñam daal di koy teg ci kaw bakkan bi ci paxu paxu bakkan yi ca seen kaw la ca kaw daal di fiiru daal di euh, daal di euh, kii affaire bi daal di wàcc noonu lay def ci ñett yëpp mais masula jël baaraamam di ko dugal ci biir comme ni ko Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma moo nettali loolu te mu ngi ci saxiixu al imaam al Buxaari yoo rahmatullahi alayhi. waaw kon jàpp naa ci sa waay ma ne la ah déet man waxuma fi lu bees Sahih Imaamul Buxaari moo raw moo jiitu mag moo tudd ci Sénégal moo raw moo la jiitu fuuf Imaamul Buxaari kañ la juddu Imaamul Buxaari ci salaf yi la bokk Imaamul Buxaari taalibi Imaamu Ahmad ibn Hanbal ah ganaan kooku est-ce que moo mag ñi ñu mag ñi ñu naan mag fii kon manoo ma ne loolu daa bees ma ne mu ngi fi woon <laughs> <laughs> waaw léegi nag moo taxoon la ma la doon wax naan jàng fiq ak yooyu yépp di ci gën jàng ko jaare ko ci xadiis yi loolu moom moo gën lépp ku jànge neneen nag baax naa waxuñ ne neneen baaxul dama ne la li gën laa wax ndax boobaa day mel ni yonent ma lay saa saa ngay gis muy def nga koy roy waaw kantaa bu dee mat nii mat nii am nañ solo ndax ci xadiis yi jóge ak alquran yow léeg-léeg en fait danga dul teewlu yonent ma lay saa salaam dañ naan la booy jàpp farataay njàpp lii la yow yow boo ñëwee bañ nar a juum wala ñu laaj la da sa xel directement ci téere ba la jëm farataay njàpp lii la sa alors kooku wute naa ki nga xam ne moom moom danaan njàpp gi lii la yonent bi sa sahaaba Seydina Usmaan Seydina Ali ibn Abi Taalib Seydina Zayd ibn euh, Amr ibn Nufayl non maanaam kii non non euh, Abdallah ibn euh, kii <coughs> al-Muzani boobu <laughs> radiyallahu ta'ala anhu bi muy ñoom ñëpp ñoom Seydina detuna euh, kii euh, euh, ar-Rubayya bint Mu'awidh bi ñuy nettali jàpp yonent bi saa saam de nii la waxoon nii la yonent bi saa saam moom xam nga kii xalaate noonu bokkul ak waaye kii xalaat naan téere bi nee na kese sans pour autant mu tuddal ko ne yonent bi saa saam la doon def bokkuñu waaye ku nekk baax na waaye bële mu gën kon nag mu ngi noon kon nag as-siwaaku kon mu ngi noonu yonent bi saa saam ne loolu la kon nag gis nga li ñuy xeeb soccu bi indi li nga xamante non seulement day setal sa bëñ sa gémmiñ waaye nag day indi li nga xamante ne nii mooy day waral ngërëmu borom di ngay uti fu nekk dem ne da ngay tarbiyawu ji ngir uti ngërëmu yonent bi alayhi salaam ngërëmu sa borom mais njëkkee ci ci ci yii nii soccu gi ñu ñuy ta ñu soofantal mais loolu day tax sa borom ngërëm la te loolu mooy li gën a màgg lu képp di uti ku tarbiyawu ku tarbiyawul lépp képp ku xam yàlla xam l'islam li gën a màgg lu ñuy ut ci lislaam mooy ngërëmu borom bi moo tax mu ne ña dugg ajjana radiyallahu anhum wa radu anhu borom bi gërëm na leen kontaan na ci ñoom te ñoom gërëm nañ li leen borom bi jox moo tax mu ne keroog yonente bi saa saa ne ñoo àjjana bu ñu duggee aljana borom bi da leen di laaj naan leen ndax ma dool est ce que man du bëggu ngeen ma dolli leen ñu ne ah ñun loolu dolli la di borom bi naan da leen ar arditu est ce que gërëm ngeen ñu ne ko way lu tax du ñu gërëm nga jéggal ñu lépp yow dugal ñu suñu ajjanaak ba pare sori ñu safara mu ne jël naa sama yërmande ma def ko sama sànj dootu leen laal mu ngoog kon nag loolu su yonent bi saa saa ne soccu da koy maye ñu nekk fi di ko soofantal yonent bi saa saa moom xam est-ce que xam nga ne moom la mujj def ci kaw suuf acte bi mu mujjee pose bi muy génn àddina fekk boppam mu ngi ko teg diggante dënnu ak baatu sayyidatu Aïsha radiyallahu anha bi sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma duggee yonent bi saa saam di ko xool ndax toll na feebar bi metti na ba mënul woon a wax. di ko fixé mu yonent sayyidatu Aïsha xam ne soccu bi la soxla am na ci benn riwaaye nee na ma ne ko da ngaa bëgg ba jël ko mu def siñ ci bopp bi mu jël ko nee na ma daal di koy eh, nooyal. setal ko ba mu set nooyal ko ba mu nooy ma jox ko mu socc socc bu gën a rafet bu mu masula socc loolu la yonent bi sa sa mujjee def ci noonu ci après laata bi socc bii pare ci noonu ci la ko déggam naan ar rafi allahumma rafiq al eh, sama borom maa ngi lay ñaaj dëkkaale bu kawe ba àndandoo bu kawe bokk la loolu la mujjee def ci kaw suuf mooy socc ji nga xam ne nee nañu mardaatu lir rabb allah allah ba pare moo tax bari gi nga xam ne moom la ko doon baril di ko wax di ko jàngal saxaaba yi radiyallahu taala anhum comme ni al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi daal di solo ak ñoom al imaamu Ahmad ak imaamu Nasaa'i rahmatullahi alayhim di la ko ci Mawlana Anas ibn Maalik radiyallahu taala anhu mu ne yonent bi alayhi salaam dafa bari lu ñu doon wax mbiru sotti di ñu ci soññ di ñu ci soññ ba benn bés mu ne akthartu alaykum fi siwaak ah, baril naa ci yéen lu ma leen di dégg ko wax ci wàllu socc kon ñu itam ñu ne ah na li ñu wax de bariwul waaye nag nañu ko rey yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne kon xam naa ak sartu man it aleykum bi siwa fi siwaak baril naa lu ma leen di wax man itam boobu ba léegi maa ngi ci siwaak même bu dee du dara ci li ma wax bariwul kon ñu yemeni noonu le tëje ko fi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tëje maa ajmala